wa an al-Miqdaad radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu tudna ash-shamsu yawma al-qiyaamati mina al-khalqi hattaa takuuna minhum ka-miqdaari miil. qaala Sulaym ibn Aamir ar-Raawi an al-Miqdaad fa wallaahi maa adrii maa ya'nii bil-miil. amasaafata al-ard am il-miil alladii tuktahalu bihi al-ayn fatakuunu an-naasu alaa qadri a'maalihim fil araq faminhum man yakuunu ilaa ka'bayhi wa minhum man yakuunu ilaa ka'bayhi wa minhum man yakuunu ilaa rukbatayhi wa minhum man yakuunu ilaa haqwayhi wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaaman wa ashaara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam biyadihi ilaa fiihi rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon al imaamul haafiz an-Nawawi ci garab gi ñu nekk wala ci buntu bi wala chapitre bi ci tool nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alanaa Allahu minhum amiin ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu muy bintub ragal ragal borom bi tabaaraka wa taala ak ah ragal la nga xam ne moom la denc ngir ña nga xam ne ñoo koy moy ëllëg laaye ak lam leen di tëkkoo gisoon nañu ci jotaay bi ñu weesu benn ensemble de hadith mboolooy bi biñ ci mujjoon gis mooloon hadith numéro quatre cent un hmm, muy ñeenti téeméer ak benn nekkoon hadith Seyna Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne qaala xataba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xutbatan ma sami'tu mislaha qatt fa qaala law ta'lamuuna ma a'lam la dahiktum qaliilan wa la bakaytum kasiiran gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi ci tegu comme niñ ko annoncé woon mooy hadis yëgle woon ko hadis numéro quatre cent deux ñaar ñeenti téeméer ak ñaar mu ne waanil Miqdaad mu ngi koy jëlaal Miqdaad gis nañ ko ci buntu ba la ñu génn <laughs> ibn Amr <laughs> dañ koy wax al-Miqdaar ibn al-Aswad radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala léegi nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne tudd naa dañuy jegeñal ash-shamsu jant bi yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba minal xalq ci mbindeef yi ca bërëb ba ñuy taxaw fa borom bi ardul mahshari fa nga xam ne fa lay tàng nit ñi ngir àtte leen xatta ba ni nga xam ne takkuuna lay nekk minhum jant bi ci lay nekk seen dis seen ak ñoom ka miqdaaril mil comme ni nga xam ne comme miles mil ni muy toll moom la anglais naan miles mil léegi nag dinañ ci ñëw léegi mu ne kanta bi mu waxee lii lii la al miqdaar ne lii la yonent bay saa saa wax pareegul qaala Sulaym ibn Amir Sulaym ibn Amir dinañ ko gis léegi bu ñuy gis tafrij bi muy Sulaym ibn Amir al-Kula'i ah, al-Xadaa'iri euh, euh, rahimahullah ash-Shaamiyu rahimahullahu ta'ala moom mu ne man de moom mi jëlee xadis bi moo tax mu ne ar-raawiyu ki nga xam ne moo nettali jëlee xadis bi an al-Miqdaad jëlee ko ci al-Miqdaad ibn al-Aswad wala ibn Amr radiyallahu anhu nee na fa wallahi maa ngi waat yàlla maa adri man de xaw ma maa yaani bil miin xadis bi al-Miqdaad nettali <laughs> man de xaw ma moo nettali ma ndax dana xaddase nii dinañ ko gis moo ma nettali xaw ma yeneen trois cent cent mille bi mu ci duglu mooy amasafatul ard mooy distance boobu nga xam ne bu ñu xam la ah ab distance la euh, ab diggante ci suuf si loo xamante ni mooy moom lañ xamee miles parce que miles dafa am bu dee bi am ci suuf si al barri boobu day nekk entre un kilomètre six ah un kilomètre six bu dee bi nga xam ne mooy bu géej gi nag boobu un kilomètre ay ay huit cent voilà un kilomètre huit bële ci un kilomètre six cent bi un kilomètre huit cent ak lu xaaj loolu mooy miles en en buñ ko waxee en général lu toll noonu nee man nag xaw ma est ce que boobu lay wax ama faas ama amasafatal ard ndax mooy distance bi ñu xam mooy miles boobu la yeneen saa saa di wax lu toll noonu mais la ñuy xëcc jant bi mu jege ko nit ñi. un kilomètre un kilomètre six cent bariwul de la ilaha illa allah mata taw deux kilomètres wala wala boog ah, am amil mil wala boog mooy mil li nga xam ne dañ ko xam ne alladi li nga xam ne tuktaxalu bihi al-ayn dañ ci tus ngaloo di ci tus ngaloo bët yi waaw boo xam ne benn genre bâtonnet la la ñuy utiliser ñi nga xam ne dañuy tus ngalu di ko utiliser di ko jëfandikoo ngir di ko def di ko raay ci seen bët yi seen kaw yéen yi di bi ak seen bët yi fi nga xam ne eh, yéen yi wala ci kaw ga eh, seen sourcils yi eh, ci kaw seen karaw yooyu nekk ci bët yi ñu koy ñu ko ciy def ngir di tusngalu mais na man xaw ma ñaar yi ndax boobu dañ koy woowe miil xaw ma nag ban la ci jublu <laughs> waaw mu ne fa yakunu waaw bu ko defee mu nekk bu boobaa léegi muy continuer waxu yonent bi saa saa mooy di cee dugal waxam moom Sulaym ibn Amir ngir war ne ah mil bii mu ne de yawmal qiyaam kon yonent bi saa saa nañu rëpp naan da ne tudna shams dañuy daj eh, jegeel jant bi yawmal qiyaamati ba su taxawaay bi minal xalq mu jege mbindeef yi. hatta ba ni nga xam ne takkuuna lay nekk minhum jege leen ka miqdaaril mil lu toll ni miil léegi mu ne fa yakuuna fa yakuunu naasu nit ñi nekk nag ala qadri a'maalihim nekk fil arafiq selon la nga doon jëf lu toll noonu ca ngay nekk ci say ci saw ci saw ñaq voilà lii lay leeral lañ jëloon ci jataay bële ne lool loolu du yeneen ñaq comme li si imam al-Qadi Iyad ne mën na nekk moom daneen ihtimal muhtamal que ñaq ñaqu boppam la wala ñaqu ñeneen ñi da cee ànd boolu ñu ne la li dëgër nag te xadiis wane ko mooy ñaqu boppam kese la mooy kon mu ne nit ñi dañuy nekk ala qadri a'malihim fil arab ku nekk rek selon la nga doon <laughs> waaw yow ci ñaq ngay nekk ak boo ndax doo nekk ci ñaq waxoon nañ ña nga xam ne dañ di keral ak ñi nga xam ne seeni jëfa leen di keral seen jëf yu baax ak nga borom bi keral bés boobee ak ñi nga xam ne ñoom du ñu am ker léegi nag selon bàkkaar ya ñu def ak mooy yàlla bañ nee woon ak ñàkk gëm yàlla bi selon ku nekk nañ ca gën a bone nag ci noonu nag ca la say ñaq nag di bare wala ñàkk bari voilà moom la naan nit ñi nekk ala qadri a'malihim selon rek lañ doon jëf ca kaw lañ doon jëf rek ci kaw suuf fil araqi ci naq ci ñaq bi ku nekk daal loo gën a bon sax ñaq di gën a bari fa minhum mu ne am na ci ñoom man yakunu ila ka'bay koo xam ne moom lañ gisoon ci xadis bële ci jotaay bee ñu weesu yaa vay delu fa voilà këne mooy bi ñuy wax xadis bi nga xamante ne Seydina euh, kii euh, Uqbat ibn Eh, Uqbat ibn Amir Uqbat ibn Amir moo ko soloo yaa ngi koy fàttala ko voilà <laughs> waxoon nañ la ko ba ne moo tax bu ñëwee ci hadiisu al-Miqdaad bii duñu ci yàgg ah bi ñuy gis hadiisu Mawlaana Ibn Umar yaqumu an-naasu li rabbil aalamiin hattaa yaghiiba ahaduhum fii rashhihi ilaa ansaafi udhunayhi gisoon nañ hadiisu Uqba ibn Amr boo bële nekkoon ci Mustadrakul Haakim rahimahullahu ta'aala kon waxoon nañ la lool mooy dellul foofu mooy que bu ko defee nit ñaq bi day ñëw ba toll ci ilaa kamba yi kenn ki ci ñenn ñi ci seen cheville yi voilà mooy ci li nga xamante ne mooy seen euh, euh, euh, ndejoor yi waaw bale na woon tëstan yi di yéeg diggu yeel bi di yéeg noonu moom lay waxaat fii rek mu ne bu ko defee nag <laughs> selon seen famine am na ci ñoom man koo xam ne yakunu ilaa kamba yi mooy day ñaq ba ñaq bi yam ci cheville yi mooy ci ndejoor yi wa minu am na ci ñoom man yakunu koo xam ne ñaqam day bari di ñëw ba ba toll ilaa rukbatayhi ci bëtu óomam yi mooy ci genou yi wa minu am na ci ñoom man yakunu ilaa haqwayhi koo xamante ne nii mooy haqu mooy fi nga xamante ne nii mooy fi koy ceinture voilà mooy fi ngay takk ceinture rek moom la doon wax ci beneen bële mooy ci foofu noonu day àgg ba foofu ci ndigg li minu am na ñoo xamante ne nii nag man koo xam ne wala ak ñoo xam ne yul jimuhul araqu iljaana mooy eh, kii bi nu mu tudd euh, ñaq wi da koy laxab voilà mooy day ñëw ci gémmiñ gi nee na qaala wa ashara rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam daal di junju ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bi yadi ak loxoom ilaa fiihi ci gémmiñam mooy lañ waxoon rek ci hadiisu euh, kii bi Uqba bi radiyallahu anhu mooy boo ŋaayee sa gémmiñ nga wane ne sa gémmiñ wala wan leen ko ni gémmiñ gi foofu la ñaq bi di yem boo tàllalee sa loxo wan leen ko noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy al at tarbiya eh, eh, ak ak ay fee bil wan leen ni lii la fii lay yem allah comme si dañ koy dund mu ne xadis bi rawahu solo na muslim muy al imaamu muslim abul husayn eh, radi rahimahullah léegi kon première laaj boo xam ne moom la ñu war a lijjanti fii mooy léegi euh, mooy euh, euh, fii est-ce que kan moom kese ñoom ñoo ko soloo dañ naan la no al imaamu Ahmad daal na koy solo al imaam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ngi ko di ci buntu bi nga xam ne moom téere bi nga xam ne taay <laughs> moom dañ koy gis rek ci buntu bi kitaabul jannati wa sifatu na'iimiha Hmm? kitaabul jannati wa sifati na'iimihaa wala kitaabun aljannatu wa sifatu na'iimihaa wa ahlihaa baabun fii sifati yawmil qiyaama mu ne haddasanaa alhakam ibnu Muusaa abuu Saalih alimaamu Muslim mu ne nettali nañu alhakam ibnu Muusaa abuu Saalih ñu sëriñ da alhakam ibnu Muusaa ibnu abii Zuhayr Shayrazaad al-Baghdaadiyu rahimahullaahu ta'aalaa al-Bazzaazu az-Zaahidu an-Nasaa'iyu al-asl rahmatullaahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Hamza mu ne ki ñu nettal mooy Yahya ibn Hamza di Yahya ibn Hamza ibn Waaqid al-Hadramiyu mawlaahu Abu Abdirrahmaan al-Himyariyu as-Saksakiyu al-Qaadiyu juge la woon rahimahullah ad-Dimashqiyu rahimahullahu ta'aala an Abdirrahmaan ibn Jaabir mu jëloon ko ci Abdirrahmaan ibn Jaabir al-Azdiyu muy Abdirrahmaan ibn Yaziid ibn Jaabir Jaabir du maamam dëgg bu gën a jege mais Abdirrahmaan ibn Yaziid ibn Jaabir voilà do Abdurrahman Jaabir du baayam ne maamam la ibn Yazid ibn Jaabir al-Azdi Abu Utba as-Sulami ash-Shami ad-Darani rahimahullahu ta'ala kon moom mu ne haddathani Sulaym ibn Amir ki ma nettali mooy Sulaym hmm? ibn Amir hmm? muy moom lañ gis sànq Sulaym ibn Amir al-Kalaa'i al-Khabaa'iri Abu Yahya ash-Shaami al-Himsi rahimahullahu ta'aala mu ne haddathanii nettali na al-Miqdaad ibn al-Aswad wax nañ la moom al-Aswad da koo dooma woon ñii ne daa duggoon ci alliance am mais baayam dëgg Amr la tudd al-Miqdaad ibn Amr ibn Tha'laba ibn Maalik ibn Rabi'a ibn Thumaama ibn Matrud Abul Aswad yi ñii ne Abu Amr ñii ne Abu Ma'bad gisoon nañu hadiisam gisati ko al-Kindiyu al-Bahraaniyu az-Zuhriyu al-Madaniyu az euh, mi nga xam ne moo doon kiiwam ibn Abdi Yaghus mi ko doomoo woon ci ñenn ñi wala ñu dudoon Euh, ci alliance am ci waa banu Zuhra la bokk ci waa Quraysh kon al aswad ibn al euh, miqdad ibn al aswad radiyallahu anhu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul tunna shamsu yawma al qiyamati min al khalqi hatta takuna minhum ka miqdaari miil qaala Sulaym ibn Aamir fa wallahi ma adri ma ya'ni bil miil a masaafatu al ard am al miil alladhi tubtahalu bihi al ayn qaala fa yakunu an-naasu ala qadri a'maalihim fil 'araq fa minhum man yakunu ila ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqwayhi wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljama qala wa ashara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi ila fihi voilà léegi hadis bii lëkkaaleem mooy tarwaayu bis boobule taxawaay boobule muy taxawaayu yawmal qiyaama ca ardul mahshar fa borom bi dajalee nit ñi ngir mën leen a pang pang leen ngir attelee xëy na nit ñi dañuy xëcc jant bi mu jege la ilaa waxoon naa la ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu ba ne yow jant bi rek ñun fii rek suñu yii ñu naan ay canicule ay trente cinq degré trente degré gars yi dañuy ñaq ba ne dañuy étouffé wu. on ne peut pas vivre dans ces conditions ñenn ñaa quarante degré moom am na nu muy demee ci kanam kaw suuf am na gox yoo xam ne kenn du fa mën a dund. voilà loolu imaginer léegi ñu xëcc ko ba mu jege mille sawaay xoola jant bi ba mu nekk ñun ñaata ñaata ñaata ñaata année lumière la pourtant bu été bi ñëwee wala yooyu wala jamonoy tàngoor ni muy tànge ba nga jàpp na yow jant bi daanaka xanaa sa sa téegu néeg bi la téeg la nekk <laughs> te loolu ak nam la sore imaginer ñu xëcc ko xanaa jant bu ci borom bi xëccoon tuuti rek adduna bi xëm moo foofu yeneen réalité la nit ki nga xamante ne loolu bu xewoon fii mu xëm moom dañ koy tëj te lu gën jege loolu yawmal qiyaam te xam waaye nag dina ñaq di yëg mbir yi ndax kattan yi ndax euh, boo liggéey ñoom dañuy bari mooy yaram ya ñu yor bu comme suñu façon yaram yu gaaw a kii yi ñoom non <laughs> voilà loolu la moo tax jahannama waaye kañ koy dugal wal iyaazu billaah gan di nit yooyu lay doon mën a supporter lu bari waaye diine yi dara ci moom waaw kooku ñu xëcc ci jant bi allah allah allahu mu noonu waaw Allahu akbar nga ne waaye xanaa beneen jant lay doon ndax ida shamsu kuwirat ñu ne la beneen lay doon kay jant bi day fay <laughs> yawma tubaddalul ardu ghayral ardi borom bi nee na xanaa fàtte <laughs> bés bi ñuy soppi euh, al ardu suuf si ghayral ardi bu suuf si wa samaawaat ak asamaan jant bi ci la li ñu féete kaw <laughs> waaw mu ngi noonu ba pare ko nag waaw ila samaa'u fatarat ila samaa'u kuwirat jant bi kay day fay <laughs> waaw mais borom bee koy labbaliwaat jant boo xam ne loolu ak loolu ci tàngoor <laughs> allahu akbar allahu akbar kon nag mu ngi noonu mu ne dañ koy jegeel bésub taxawaay ba waaw gëm yawmal qiyaama al imaanu bi yawmal qiyaama waaw wa man xaafa wa liman xaafa maqaama rabbihi <laughs> jannataan kon nag li ñu waxoon ca hadis bi waxoon nañ ko fële ah bi ñuy gis kii oh, Seydina ba boobu que ne ku nekk selon sa ñaq fi muy toll léegi hadis bi ci tegu dinañ ci gën a taxaw tuuti muy hadis comme li ci tegu nañ ci jàll ñu ne kon hadis numéro kon lëkkaali loolu ndax wa yuxawwifukum wa yuhadhirukum Allahu nafsa est ce que noonu ci baabul xawf ay booy bés bii est ce ñu ngi koy sóoraale ci suñu dund ñun <laughs> est ce ñu ngi jëf ngir bés bii bu ñëwee ñu am lu ñuy kerloo lu ñu borom bi kerale est-ce que ñu ngi koy def loolu nag ku nekk ku nekk daa war nga taxaw di ko xalaataat wallahi al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci hadith numéro 403 hmm? waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala yaaraqu nnaasu yawma alqiyaamati xattaa yadhaba araquhum fil ardi sab'iina ziraa'an wa yuljimuhum xattaa yablugha aadaanahum muttafaqun alayhi wa ma'naa yadhaba fil ardi yanzila wa yaghus. al imaam al haafiz an-Nawawi mu ngi ñu hadiis numéro quatre cent quatre. Hmm? waaye nga ne. en avance waaw <laughs> ah, yi ñoo gën a gaaw buntu yee ah <laughs> loolu maa ngi ne quinze hadis da ngaa tiitoon parce que ñoo niroo li ñuy wax ñaqaay weeg taxawaayu bés yooyu ah. <laughs> a'aadana allahu min hawli yawm al-qiyaama kon mu waan Abi Hurayra hadis ñeenti téeméer ak ñett mu ne bii mu ngi Abu Hurayra. radiyallahu anhu anna rasulallahi kana dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na yaaraqu nnaasu nit ñi dañuy ñaq yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba hatta ba ni nga xam ne yadhaba araquhum la seen ñaqee di deme nee ngi mu ne fil ard ci suuf si sab'iina ziraa gis nga coudée soixante-dix coudée ay xasab boo tegoon sa xasab booy jàpp liñ la waxoon fa baaraam ya catu nga tàllal ko sa baaraamu loxo yi catu baaraam ya ba ci sa kudd bi ci sa fi ngay raxas booy jàpp loolu lépp nga teg ci benn tegaat ñaar ñett ba juróom-ñaar fukk ah muy soixante-dix fois lu toll noonu ca la ñaq gi di dugg ci biir suuf waaw moo tax mu ne wa maana yazhabu fil ardi yanzilu day wàcc wa yaghus ba pare di di dugg ci biir waaw <laughs> xam nga suuf soo xam ne dafa wow wala euh, mandiwul boo ci defee ndox ndox mi day dugg day am lu muy absorber hein hmm? <laughs> waaw day am lu muy absorber <laughs> nga xamante ne nii day dugg ba tolloog soixante-dix coudées ci biir mu dem ba kon lool fee mooy mooy mooy mooy mooy nee na naan na mën a géej ci ñaq waajoojee taxaw ci kaw léegi nag mu commencé yéeg ñaq wi di continuer muy commencé nag di yéeg ku nekk nag mu ne bu boobaa nag wa yuljimuhum hatta yablugha adanahum te am na ci ñoom ñoo xamante ne ñaq wi dina leen muur dina ñëw ba muur seen gémmiñ gi ba àgg dépassé ba àgg seen nopp yi hatta yablugha waaw ñenn ñi ba seen gémmiñ ñi waaye même sax ñenn ñi ba dépassé ko ba dem ba muur seen gémmiñ seen nopp yi te loolu gisoon nañ ko ci jotaay bii ñu génn ah, gisoon nañu ko euh, euh, bi nga xamante ne mooy hadith Ibn Umar radiyallahu anhu numéro 400 bi yaqumu an-nas li rabbil alamin bi yonent bi saa saa bi wax loolu hatta yaghiba ahaduhum fi rashhi ila amsafi udhunayhi ah kon mu ngi noonu nga xam ne koo xam ne nii la ko ñaq wi def day dem ñenn ñi ci ñoom. suuf si day ci naan dem ci soixante-dix coudées juróom-ñaar fukki xasab ci biir lay la la ñaq wiy dem ba léegi suuf si doyal na léegi lu mu ñaqati muy yéeg nga gis ñenn ñi day ñëw ba laxaab leen mooy ak seen gémmiñ ñenn ñi mu dem ba seen nopp yi mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaam alhamdulillah al buxaari ak al imaam muslim abul xuseyni rahmatullahi alayhima daal dinañ koy solo al imaam al haafiz léegi est-ce que laaj bi mooy est-ce que ñoom képp dong ñoom ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad moo leen ci fekk si kon al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi koy ci kitaabu riqaaq baabu qawlillahi ta'ala alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uusuun mu ne haddathanii Abdul Aziz ibn Abdillah mu ne haddathanii ki ma nettali mooy Abdul Aziz sama sëriñ man imaamu Buxaari man dong Abdul Aziz di doomi Abdillah ma Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ibn Sa'd al-Akbar Abul Qaasim al-Uwaysi al-Qurashi al-Aamiri moom lañ naan al-Uwaysi noonu la si rahimahullahu ta'ala Abul Qaasim rahimahullahu taala qaala mu ne haddathani Souleymane mu ne ki ma nettali mooy Souleymane di Souleymane ibn Bilal al-Qurashi dëkkoon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam Abu Muhammad ñi ne Abu Ayyub xaritu imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati moom mi mu jëlee an Thawr ibn Zayd mu jëlee ci Thawr ibn Zayd ad-Dili al-Madani mawlaahum abu euh, kii diili moom euh, siiw na euh, rahimahullahu ta'ala an abi al-Ghaith moo jëlee ci Abul Ghaith di Salim Abul Ghaith al-Madani mawla Abdullah ibn Mut'im ibn al-Aswad al-Qurashi al-Adawi wa Abul Ghaith al-Maw al al al al al al al Adawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra mu jëlee Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ya'raqu an-naasu yawma al-qiyaamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi sab'ina diraa'an wa yuljimuhum hatta yablugha aadaanahum ñi la ko al imaam al-Bukhari daal di solo kan daal imaamu Muslim Abul Husayn mu ngi koy liggéey kitaabu aljannati wa sifati na'iimihaa kitaabu aljannati wa sifati na'iimihaa wa ahlihaa baabun fi sifati yawmil qiyaama boo seetloo hadith yi nii yëpp hadithu sayyidinaa al-Miqdaad bi ñu jëloon eh, bii ko njëkkandi te bi mu woon mu njëkk yawma yaquumu nnaasu si mooy hadith sayyidinaa Abdallah ibn Umar bi ñu la doon wax sànq tam nekk hadith numéro quatre cent. moom ak bu sayyidna al-Miqdaad ak bu sayyidna Abu Hurayra bi ñoom dong la fa def kon nag al mu ne moom al imaamu Muslim mu ne haddathana nettali nañu hmm, baabun fi sifati yawm al-qiyaama Qutayba ibn Sa'iid mu nekk ñu nettali mooy Qutayba ibn Sa'iid Qutayba ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Thaqafi Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullah Thaqafi qaala mu ne haddathana nettali Abdul Aziz moom lañu gis yaani ibn Muhammad Eh, ah, non non non du moom Abdul Aziz ki ad-Darawardi la al imaam ad-Darawardi Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi moom itam al-Madani eh, moom itam mbokk la woon xamoon na imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala eh, moo tax mu ne yaani ki mooy ibn Muhammad Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi rahimahullah an Thawr moom lañ gis sànq muy Thawr ibn Zayd ad-Diili al-Madani rahimahullah an Abi Ghays gis na Abi Abi al-Ghays gis nañ ko sànq an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna al-'alaqa yawma al-qiyaamati la yadhhabu fi al-ardi sab'iina baa'an wa innahu la yablughu ila afwaahi an-naas aw ila aadaanihim yashukku thawrun ayyuhumaa qaala voilà fii mu ne baa'an la wax au lieu ziraa'an benn lañ ah benn lañ distance bu toll noonu lay dugg mu ne nag wa innahu la yablughu dina jege de dina àgg ñaq wa ila afwahi nnaas ci gémmiñu nit ñi aw ila aadaanihim wala ci seen nopp yi mu ne yashukku sawr kii nga xam ne mooy sikki sàkka mooy sawr bi nga xam ne moom la ñu wax sànq ibn Zayd ad-Diili rahimahullahu taala léegi hadith baa ngi nii hadith bi comme bi ñu génn la mooy day wax ba léegi keroog bésub taraay tàngooru bésub taxawaay ba yawmal qiyaama nga ne nii loolu ku nekk selon say jëf waaw allahu akbar allahu akbar ñii waaye <clears throat> lii nii par exemple mais man am naa benn laaj mooy mais ñii jullit ñi la wala yéefee est-ce que ñoom tamit dañuy ñàkk ba mel li wala lii ci yéeféer yi kese la ndax affaire bi yëpp loolu ah. loolu mooy wax ji dan lan la comme ni ko al imaam al xaafiz ibn Hajar traité na masala bi ci al Fath bi muy sharh hadis bi mu ne wa jaa an Abdullah ibn Amr ibn al-Aas anna alladhi yuljimuhu al-arab mu ne dikk na ñu ko ci Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-Aas ke ne kii nga xamante ne moom la jan kii ko ba agsi ci gémmiñ gi kooku mooy yéefér waaw mu ne lool axrajahu al-Bayhaqi fi al-Ba'th bi sanadin hasanin anhu mu ne lool imaam al-Bayhaqi Abu Bakr ash-Shafi'i rahimahullah moo ko soloo ci téereem boobu al-Ba'th ci sanad boo xam ne bu baax la anhu jëlee ko ci moom qaala mu ne yashtaddu day tar foofu Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As di nettal mu ne keroog yashtaddu karbu dhalika al-yawm taraayu méttitaayu bés boobu day tar lool xatta yuljimul kaafira ba ni nga xamal al arqu bi nga xam ne ba ni nga xamante ne yéeféer bi ci la ko ñaqam di daal di laxam waaw agsi ci génneem qiila lahu fa ayna al mu'minuun ñu ne yonent bi na mooy dana yonent bay saa saa ma ko nettali mu ñu ne yonent bay saa saa mais bu boobaa yéefir bi nii ñaq wi di mel nii ak ñaqam di ko di ko laxaa bi nii waaw fa ayna mu'minuun waaw bu boobaa ana way ngëm yàlla yonente bi alayhi salaatu salaam qaala ala ala al-karaasi min dahabin wa yudillu wa yudallilu alayhim al-ghamaam mu ne bu boobaa dañuy nekk ci ay karaasi jamu kursi ci ay chaise yu yu confortable yu baax waaw yu baax min dahabin ci yoo xam ne ci or lay nekk yu yudallilu alayhim al-ghamam te tamit ab niir mooy li nga xam ne moom lañ leen di def moo leen di keral waaw mu ne wa bi sanadin qawiin kon lu muy wane kon kon ñaq yu metti yi nga ñëw ba di la laxaat kon yéefir bi lay wax mu ne wa bi sanadin qawiin an abi Muusa te solo na tamit moom euh, al imaam euh, al Bayhaqi ci téeram boobu kitaabul ba'si ci sanad boo xam ne bu dëgër la jëla ko ci Seydina Abu Muusa Abdullah ibn Qays al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu muy sahabatu rasul sahabi rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne foofu dane ash-shamsu yenent bay saa saam dane ash-shamsu fawqa ru'usi an-nas yawm al-qiyamah wa a'maluhum tudilluhum dane jant bi day nekk ci kaw bopp nit ñi bésub taxawaay ba waaw wa a'maluhum te seen jëf ya nag tudilluhum mooy li nga xam ne moo leen di keral mu ne wa akhraja ibn al-Mubarak al-imam al-hafiz balee bi muy sharah hadith bi ci al-Fath mu ne wa axrajata soloona Ibn al-Mubarak di Abdallah ibn al-Mubarak fi zuhd ci téereem boobu kitaabu zuhd wa Ibn Abi Shayba al-imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba fil musannaf ci musannafam téereem bi mu ne wal lafdu lahu te kaddu yi may indi fii moom la ñeel bi sanadin jayyid an Salman ci sanad boo xam ne bu baax la jëlee ko Seydina Salman al-Farisi Abul Islam radiyallahu anhu qaala mu wax ne tu'ta shams tu'ta shams yawm al-qiyaamati harra harra ashra harra ashra siniin amu ne bu yawmal qiyaamee tonta shamsu jant bi dañ koy jox yawmal qiyaamati dañ koy jox bisub yawmal qiyaam tàngooru dix ans loo fukki at lañuy dajale ci benn benn jamono allahu akbar summa tudnaa ginnaaw bi ñu ñu jegeel ko min jamaa jimin naas <laughs> jamoo jum-juma mooy bopp yi ci seen kaañ yi seen bopp xalu xalu kaamu bopp yi waaw xatta takuna qaaba qawsayni mu jege ci ñoom comme gis nga arc bi ki yor bi flèche bu yoree fi muy dugal flèche bi ni mu koy ak diggante li li bi ni mu def ni mu jege wante mu ne nii jegee ñoom fa ya'riquuna ñu commencé ñaq hatta yarshahu al-araqu ah, fi al ba ni nga xam ne ci la eh, eh, eh, ñaq wi di rota di rogalaat ci suuf si waaw waaw summa tarfa'u hatta yugharghiru ar-rajul waaw day dañuy ñaq ba mu tolloog seenu taxawaay mu noonu lay nekk ba ni nga xam ne ci lay xoje nit ki waaw comme ci baat bi ñu naan nit ki dinañ ko comme hadis Mawlana Ibn Umar boobu mu ne Yonent mi alayhi salaatu salaam nee na dañuy gisoon nañ ko dinañ nangu tuubug jaam gi maalam yugharghir fekk ruux gi àggul ca put ga di génn mu ne foofu ñaq bi dafay dafay àgg waaw mu ne zaada ibnu Mubaarak al ibnul Mubaarak fi riwaayati imaam ibnul Mubaarak ndax dan la woon ibnu Abi Shayba solo na ibnul Mubaarak eh, ibnu Abi Shayba mu ne kanta imaam ibnul Mubaarak al Marwazi eh, radiyallahu anhu eh, Abdallah mu yéeme ni moom dolli na ci riwaayam wala yadurru harruhaa yawma idin mu'minan wala mu'minatan waaw mu ne te nag du lor tàngooru moom jant bi ëllëg benn wëy ngëm yàlla du caaga bu góor wala bu jigéen waaw. léegi kon xadiis yaa ngi nii waaw kon lan lay wane mais kon nag mu ngi noonu waaw te dina tar keroog te ne kon ñi yéesér bi lay wax même bu dee ne ku mel ni nee na imaamul Qurtubi de rahimahullah nee na al muraadu man yakunu kaam man yakuna man yakunu kaamil al iman lima yadullu alayhi hadith miqdad wa ghayrihi annahum yatafaawatuuna fi dhalika bi hasabi a'malihim waaw mu ne waaye imaamul Qurtubi de rahimahullah mooy Abu Ahmad nee na almuraadu li ñu ci jublu mooy an yaku man yakunu mooy kii boroom ngëm-ngëm bii nga xam ne ku góor ak jigéen nga xam ne tàngooru euh, ëllëg yonente bari saa xam ne du ko lor kooku mooy ku koo xam ne dafa matu ngëm yàlla waaw loolu lu koy wane lu tax mu ne lu tax tàq daqante boobu mu ne ndax li muy tegtale xadiis Miqdaad biñ ci sànq ah waxayru ak ñeneen que ne ñoom dañuy mooy ñaq wala fa m toll ci ñoom gis nañ ñeen ñi seen tëstën yi sa xadiisu Uqbat ñenn xadis al-Miqdaad bi ci kàmb yeeg déjoor yeeg ci xadis Seydina Uqba bi ci nisfu saaq ci xaaju kii yeel beeg yooyu di dem di dem ba ni muy kawe mu ne loolu kon dañu ci xame ne kon loolu jullit boo xamante ni nii ak ngëmam matul wala am na bàkkaar yoo xam ne yu mag yu muy def kooku mën na see bokk hein waaye loolu wallahu alam lool mën naa bañ a mën naa bañ a nekk lool waaw bu ne fa yakunu naasu ala qadri a'malihim fil araq loolu mooy yéeféri <laughs> man na nekk pourquoi pas yu nekk yéeféri waaw ndax yéeféri yëpp yamuñu ah yéeféri yëpp laysu sawaa <laughs> waaw suñu borom nee nañu gaa yi yamuñu ah kon pourquoi pas muy ñoom xam nga yéefér bi nga xam ne daa mooy yàlla gëmul yàlla yéefér la mais moo tuurul deret du sàcc du def yooyu mais kooku yow mal qiyam est-ce que mën naa yebba fièvre bi nga xam ne assassin kat assassin assassin kat assassin la raykatu nit la luubalkatu alal la def na nangam ak nangam ñaar ñooñu yemuñu mbugal ëllëg loolu moo tax safara ña fay sax sax duñu bokk ay darajaat pourquoi pas muy ñoom <laughs> ala hasabi a'malihim ala qadri a'malihim fa yakunu an-nas ala qadri a'malihim fi al-arab ci hadisu al-miqdad bi pourquoi pas que ne loolu yéefér yi lay wax que ndax ñoom seeni jëf yemul waaw waaw mais bon loolu la Imaamul Qurtubi wax ne bu dee ndax euh, euh, euh, ñi nga xam ne ñooñu kon ñi nga xam ne tàngoor wi du leen du leen lor mooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo matum gëm yàlla waaw waaw ndax loolu li xadiisu imaam Miqdaad bi wax ne dañuy selon rek ku nekk na ñaq wi toll ci yow selon say jëf loolu nag tontu nañ ci léegi loolu lañ gis ne amaana mooy li gën a dëgg que ne loolu daal yéeféer yi la wa fi hadith ibn Mas'ud mu ne hadith Abdullah ibn Mas'ud inda Tabarani imam al-Hafiz rahimahullah wal Bayhaqi ak imam al Bayhaqi mu ne foofu yonent way saa inna ar-rajula la yufidu araqan la yafidu araqan hatta yasiha fil ard qaama thumma yartafi'u hatta yablugha anfa waaw mu ne nit ki te loolu yéeféer bi lay wax mu ne day bëbb araqan yafidu day bëbb araqan mooy mooy ñaq wi li muy déversé woo bi jóge ci yaram weeg ñaq ba ak jëmeeg fu nekk ci yaram wi ni muy ni muy suur yi ni muy roobalaate bi sotteeku day bari ba nga xam ne day suuf si mu taxaw fi mu taxaw bërëb bi mu taxaw day tolloog moom taxawaayam waaw mu continuer di yëkkatiku ah mooy bu taxawee comme bu boo tegee benn mbir mu taxaw après muy dem bi dem ba àgg ci mbakkanam bi waaw mu ne wa fii riwayatin inda abi ya'la al imam al hafiz ba léegi rahimahullah ibn hajar mu ne ca riwaaya boo xam ne mu ngi abu ya'la wa sahhahahu sahhaha ibn hibban mu ne al imam ibn hibban wéral na ko mu ne foofu inna ar-rajula la yuljimuhu al-araqu yawma al-qiyaamati hattaa yaquula yaa rabbi arihni walaw ila an-naar kon kii xam nga ne kii comme yéeféen de waaw mu ne moom mu ne nit ki eh, ñaq wi da koy da koy laxaat ba ni nga xam ne bésub taxawaay ba lay wax ne ay way suñu borom ay sama borom arix nii waay waay waay waay waay waay waay mooy mooy mooy arix nii mooy bu ma sonnee ne waay waay teg noppal walla noppal ma waay borom bi walaw ila naar ci ñaq wi même bu reene safara laa jëm baax na moo ma gënoon ma nekk fii di di subir lii waaw mu ne walil xaakimi wal bazaar min hadiisi jaabir naxu mu ne jëlee nañ ci al al xaakim solo na ak al imaam al bazaar Abu Bakr Hmm? imaam al-Hakim an-Naysaburi Abu Abdillah ak al-Bazzar Abu Bakr eh, mu ngi jëlee ci hadiis Seydina Jaabir lu mel nii wa huwa kas-sarih fi anna dhaalika kulluhu fi al-mawqif kenn lii yëpp ci taxawaay bi la loolu leer na mooy taxawaay yawmal qiyaama la léegi kon mu ngi noonee kon nag <laughs> xoola mu ne qaala al-shaykh Abu Muhammad ibn Abi Jamra ah, imaam al moom vraiment da koo màggal lool te tamit ku màgg la woon waaw moo tax mooy dégg mu ne nafa'ana Allahu bi <laughs> mu koy tudd <laughs> non dafa yéeme woon al-Andalusi al-Maliki al-Andalusi waaw saraawul Sahih imaam al-Bukhari yëpp yenn part rek la ci wallahi bu bu ko defoon lépp mooy meilleur sara <laughs> waaw mu ne xaala wax na imaam al Hajar ash-shaykhu sëriñ bu mag bi abu muhammad baay muhammad wabnu abi jamrata faxlu diini ba borom eh, eh, masaalik doon wax moo nekk nii <laughs> waaw <laughs> faxlu diini kullu diinee ngoog waaw mu ne ibn abi jamra <laughs> ibn abi jamra nee na zaahirul hadiis tarmiimu n-naasi bi daalika walaakin dallat al-ahaadiis al-uxraa alaa annahu maxsuusun bil ba'd wa hum al-aksar waaw mu ne wa yustasnaa al-anbiyaa wash-shuhadaa wa man shaa'a allah fa ashhadu fa ashadduhum fil araqi al-kuffaar thumma ashaabul kabaa'ir thumma man ba'dahum wal muslimuuna minhum qaliil bin-nisbati ilal kuffaar waaw kon loolu. waaleykum salaam. mu ne eh, li ah, li nga xamante ne nii mooy xadiis yi zaahirul xadiis li feeñ ci xadiis yi mooy. Eh, kene moom al imaam ibn abi jamrata fahluddiini mu ne li feeñ ci xadiis yi mooy ne ñii nii mooy lii nii euh, dañ ko lu lu lu ñu lu lu ñu matale la ci nit ñi ñëpp ñay taxaw yawmal qiyaam mu ne waaye xadiis yi de tegtale na que ne yeneen xadiis yi que ne lii day jagoog ñenn nit ñi rek la ko boroom bi tegal la ko la ko la ko la ko jagleel ñaq yi wa huwal ak wa humul aksar te ñoo ñëpp waaye wa istasna al anbiya dinañ ci génne yonent yi wa ak ñi nga xam ne ñooy martyrs yi wa man sha allah ak ku soob yàlla fa ashad fa ashaduhum fil arab ki leen gën a tar nag ci ci ñaq ga ñuy ñaq yawmal qiyam al kuffar yi firi thumma ginnaaw ga ashabul kaba'ir borom bakkaar yu mag yi thumma man ba'dahum ginnaaw ñu topp ci ñoom wal muslimuna minhum qalil ña nga xam ne nag ñoom ñooy ay am ñaq yi yu néew la bi nisbati Euh, gam-gam leen boo leen tegee euh, gëndale leen ilal kuffaar mooy nga def entre ñi ñi may dal ci jullit ñeeg yéeféer yi yéeféer yëpp fuuf jullit ñu néew lañ ci euh, nekk kon mais loolu noonu bon ñoom lii lañ wax mais parce que xadiisu imaamul Buxaari yi c'est pas trop clair lii nga xam ne mooy yi ko leeral mooy xadiis yi al imaam indi léegi jële ko ci ñoom Mawlaana Ibnu Amr te yi dañ ne jullit bi way gëm yàlla bu góor bu jigéen bi lii du ko ci lor voilà kon mu ngi noonu lool amaana euh, loolu lañ gis ne amaana mooy li gën a dëgër du ñàkk nag ñoom lii ñu wax am na ñenn ñoo xam ne def nañ bàkkaar yu yë rëy yoo xamante ne nii même bu dee wëy yàlla lañ borom bi nattoo leen loolu dal leen waaye daal li feeñ insha allah suñu côté mooy ne lii mooy surtout yéefér yi lay wax wallahu taala alam jombul nag que du ñàkk nag que ne ñoom li ñu wax loolu it muy ashabul kabaa'iri loole moo war a nekk kon nag li am solo hein fii nii moo tax mu teg ci al imaam ibn abi jamra hein keneen mbir yi lenn la wa fa'idatul ixbaari <laughs> mu ne mooy lu mooy lañu waxoon fan yii rek bi ñuy njëkk a gis xadiis yu mel nii que ne nit manoo naan waa loolu man lay nekkee walla ñaq boo xam ne ñii benn di ñan la ñii nekk mu yem seen óom ñii mu yem seen mbagg yi ñii mu yem seen kii yi seen seen yi seen ndejoor yi nag mu ne loolu nekk fi di ko seet wala ya'taridu alayha bi aqlin wala qiyaas wala aada wa innama yu'xadu bil qabuul wa yadxulu taxta al iimaan wa man tawaqqafa fii zalika dalla ala wa hirmaanihi waaw mu ne nag gis nga lii yonent bi saa saa nettali nii affaire ñaq yeeg ku nekk nañ ciy demee kenn du ko gaaral di ko teg di ko exposer sama xel nan waaye est ce que sama xel nangu na koon déet ak nan lay demee mais affaire bi comment j'imagine wala qiyaas doo ñëw di jaama di daal def ay. kii par inter euh, raisonnement par par analogie non voilà aada naan aada lii dañ xam kon loolu man la fay demee gis nañ am ñaq bu nekkee fenn am ndox ñëw fooy ñun ñëpp la bu dee ne daa ñëw ba ci mur yi wala ba ci toile ñun ñëpp ay labandoo xanaa ku nekk ca kaw lal ba wala ñu nekk ci étage bi ñuy nekk ci suuf bu mbënd amee ña nekk ci suuf ñooy ci ma ne la te alors que ñi ñëpp ñoo bokk fu ñu nekk loolu ma ne la lool kenn du ko teg cim xel wala qiyaas ak aadaat yooyu gis nga lii nga koy jël noo koy jàppe nangu ni xabaar bi ñëwee ni koy nanti ba ne saa saa nettalee saxaabaam yi jottali ñoo ko al-udul ci ataba seen taalibe yi nettalu ko ba jot ci waaw te lii day dugg ci suufu ngëm li nga xam ne mooy raay bu mooy kump kump te kenn du ci taxaw di ci sonn ka lañ bët nan lay demee ak nu mu dul demee mu ne képp ku def loolu ak nan la manula nekkee yooyu nu muy nekke kooku loolu tekk loolu dal la ala xusraanihi day tegtale ci ci pertange kay def loolu wa xirmaani ya xañ ko boroom bi xañ ngëm bu mat wa fa'idatul ixbaar yi mu ne nag njëriñu yonent bi saa saam ñu xabaare yi bi daalika mooy lan an yatanabbaha as-saami' kii dégg hadith bii mu bàyyi xel fa yan fa yaxuda fi asbaab mu jàpp ci sabab yi te bañ a wàkkiirlu rek naa def lu baax kon lool war naa doy déedéet <laughs> inna rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha du gis nañ ko fan yi <laughs> nit ki lay jëf jëf waa aljana hadiis Mawlaana Ibn Mas'ud moom la njëkk a gis ci bunt bi ba du def digganteem ak aljana lu lu tax ne fii ak fii ta ak xasab ak kuré mu jëf jëf waa aljana dem safara kon manoo di sukkandikoo bu yii dañu koy wax ngir ñu bañ a sukkandikoo ne bon ma son naa def lu baax wala saa maam baaxoon na wala noonu baaxoon na wala bon lu baax la ma defoon xam naa yàlla loolu la may xoole bu ma neexee déconné déedéet waaw yii nag borom bi nañu koy wax ngir ki koy dégg fa yaxuda fil asbaab mu jàpp ci sabab yi nga xam ne moom la boroom bi teg jëf leen i'malu ne jëf leen waaw fa sayara Allahu amalakum borom bi dina gis leen ci lim leen digal tey sori ay tereem kon nag allati yi nga xam ne tax tuxlisuhu min tilkal ahwaal wal taxlisuhu ñoo koy sellal muccal ko ci eh, tiitaange yi nga xamante ne ñooy xew ëllëg wa yubaadiru te mu gaaw waa ji dégg xadiis yi nu mu gën a gaaw ila tawba ci tuub min at-tabi'at min at-tabi'at kii nga xam ne ñooy yiñ ko mën a topp ci ay bàkkaar yu muy dafa kiric kiric wayal jaw ilal karim mu dem laqatu ci ki nga xamante ne nii nag mooy ku tedd ki muy borom bi tabaaraka wa taala borom ki nga xam ne mooy ngëneel yu mag yi al ki nga xam ne mooy maye te amul dara amul lenn lu ko waral day waye day maye rek ni mbaa ci ndax mbaaxam fi awnihi waaw dem ci moom di sàkku ci moom mu dimbali ko ala asbaabi salaama ci yi nga xam ne ñooy sabab yi nga xam ne ñooy tax mu mën a mucc wayata daraau muy toroxlu ilayhi ci boroomam salaamati salaamatihi ci muccam min daaril hawaan ci kër ga nga xam ne mooy këru torox tànge ga nga xam ne ci la bërëm bu bu bay day borom bi di doyadal day toroxal ñeent ña nga xam ne ñoo ko jaamuwul woon wa idxaalihi te ba muy ñaan tey dem ci boroom di sàkku ci moom mu dugal ko daaral karama këru teraangaam bi man nihi ci ci ak mayam kese wa karamihi ak teraangaam kon nag mu ngi noonu kon hadis baa ngo radiyallahu ta'ala an ash-shaykh abu muhammad ibn abi jamra ah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah <laughs>